abduhu wa rasuluh mbokk yi ñi ngi dellu si waat ci tawfiqu borom bi azza ci sunu dars tawxid bi ñuy amal suba gu jot ci sunu téere boobu di charx baadu fawaidi suurati alfaatiha bu ay cheikh al allaama al faqih salih al fawzan xafidahu llahu taala mu mel ni sunu jataay bi mooy ñaareelu bind bi kon ci bind bi weesu boroom téere bi tàmbale woon na di la présenter li nga xamante ni nii moom mooy téere bi ci ne téere bi moom dafa jagoo ci indi leeral ak njëriñ ak njàngale yi nga xam ni moo nekk ci suratul fatiha te mu aju nag ci wàllu tawxid te muy tawxidul ibaada kennal sunu boroom ci jaamu biñ ko war a jaamu wone woon na ne saar wi saar wu màgg la màggaayam bokk na ca la koy tegtale mooy ay turam yu bari xam ngeen ni bari na ci mbir yoo xam ni turam yu bari dafa am lu muy tegtale boo xoolee sunu borom azza wa jal ay tur yu bari la am kazalika yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kazalika saar wi di suuratul mu ne bokk na ca tur ya alfatiha mu ne dañ ko tuddee alfatiha ndax moom mooy saar wi nga xam ni moom lañ tàmbalee mushaf bi muy kaamil bi mooy saar wa ca jiitu kadalika waxoon na ni tu tusamma bi sabi almathani li annaha sabu ayat tuddee nañ ko sabul mathani ndax juróom-ñaari aaya la mu ne waqiila waxees na ni summiyat bil mathani dañ ko tuddee mathani li annaha tukarrar qiraatuha fi kulli rakatin ndax baamu bi ñuy baamu njàng mañ koy njàng ma ngoog ci julli bu nekk ràkka bu nekk ñu daal di ko ci daal ko ci jàng baam baamtu ko ci biir julli gi kon loolu nee nañ moo waral ñu tuddee ko almathani maanaam yi nga xam ni day répété wu dañ koy baamu mu ne kazalika bokk na ci ay turam ummul quraan muy nday ndeyi alquran mu ne nag mbir dinañ ko tuddee nday ndax lan ndax bu boobaa moom mooy al aslu allazi yarjiu ilayhi shay mooy cosaan bi nga xam ni ci la mbir mi di dellu maanaam boo xoolee commerçant bi capitalam daf koy tuddee yaayu alal ji wala ndayu alal ji nga xamante ni nii moom mooy fond bi fond de commerce bi nga xam ni yeneen yépp ci kawam lay wëndeelu ca lay dellu fatiha noonee mel mu ne alqur'aanu yarjicu fi macaanihi ila ma tadamanatuhu haadihi suura moom alqur'aan dafay dellu ci maanaawam ca la nga xam ni moom la saar wi ëmb ma ngoog xam nga alqur'aan dañ lay wax ñu ne lenn li dafay ñëw di saxal kenn ak sunu borom tabaraka wa leneen li dafay ñëw di indi axkaam yi mu aju ci wàllu sharia gi digle yeeg tere yi leneen li nag dafay ñëw di nettali ñoñ démb maanaam xeet yi ñu jiitu woon ñett yooyu yëpp nag boo ko dee seet danga koy fekk ci suuratul fatiha ma ngoog tawxiid ga digle ak tere ak nettaliwu ñoñ démb mu ne waaye kazalika tusamma bi solaa tuddee nañ ko julli moom saar wi muy suratul fatiha tuddee nañ ko julli mu ne loolu nag li qawli nabiyi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ngir waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi lxadis alladi yarwihi an rabbi ci xadis bi nga xam ni da koo soloo ci boroomam muy xadisul qudsi an allaha azza wa jalla yaqul sunu borom mu tedd mi te kawe dafay wax naan qasamtu salaata bayni wa bayna abdi nisfayn julli de séddale naa ko sama digg ak bi ci digg bi yaani alfatiha maanaam fatiha gi la ci jublu mu ne fa isa qaala su waxee moom jaam bi alhamdulillahi rabbil alamin su ne alhamdulillahi rabbil sunu borom ne xamidani sama jaam bi sant na ma xam nga alhamdulilahi rabbil alamin mbooy mboolem sant mi ngi ñeel allah mi borom bindee fi fa ida qiila arrahmaani rahim su waxee arrahmaani rahim qaala allahu sunu borom ne athna alayya abdi sama jaam bi de daal dina may tagg maanaam bamtu na cant gi athana huwa takraarul hamd magok ngoog walhamdu huwa wasful mahmudi bil kamal xubban wa taadiman ma cant mooy lan mooy melal ki ngay sant ci melokaani mat waaye nag melal googu day ànd ak lan xubb muy bëgg wa taadim ak màggal sanaa nag mooy takraarul xamdu may baamtu cant gi ma mooy boroom yërmande gu yaatu gi ki nga xamante ni nii mooy egge yërmandeem ci jaamam bu ko soob mu ne wa isa qaala maaliki yawmi su jaam bi waxee maaliki yawmi diin qaala allahu sunu borom ne majjadani abdi sama jaam bi dal daal dinay tudd samak teddange samak màggaay ma ko maaliki mooy ki nga xam ni mooy boroom bés bi nga xam ni mooy bésuk fay ga muy bés penc fa ida qaala iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in mu ne jaam bi bu waxee iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in sunu borom ne haada bayni wa bayna abdi nisfayni wa li abdi ma saal loolu de sama digg sama jaam bi la ci digg bi mu ne nag ñeel na sama jaam bi la nga xamante ni nii daldi na ma koy laaj kon gis nga xadis boobee nga xamante ni nii xadisu abi hurayra la muslim génnee ko muy xadis bu wér di xadisul qudusi dafay wone tuddee gi nga xamante ni nii sunu boroom tuddee na ko saar wii di fatiha mu tuddee ko julli qasamtu salaata gis nga séddale naa julli te la mu séddale mooy li muy tudd sama jaam bi mu ne alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmiddin gis nga ko bu ci nekk sunu boroom tontu ko iyyaka na'budu wa na say mu ne lii nag sama digg ak sama jaam bi la say ni ci digg bi ma la ca topp mooy sama jàmbi bi ñeel na ko maanaam am na la mu ñaan ñaan nga nag daal di ñëw ihdina siratal mustaqim loolu ñaan la bàyyi ko xel bu baax soo taxawatee ci julli di jàng fatiha xamal ni wala teewlul ni loolu ñaan la ihdina siraat al mustaqim siraat alladina an'amta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala dallin muy yeneen ñetti aaya yi kon na na'budu wa iyyaka nasta'in moo nekk ci digg bi te moom la su sam euh, sunu borom azza wa jalla ne séddoo na koog jaam bi ci digg bi kon laataa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yaa ngi amoon ñetti aaya ginnaaw iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yaa ngi am ñetti aaya kon mu nekk ci digg bi bu ko defee kon ayaat yi nga xam ni juróom-ñaar la moom lañ tuddee sabul mathani kadalika tamit xadis bi sabul mathani ga ma ngi ñëw ci ban xadis mi ngi ñëw ci xadisu abu said bunil mualla boobu buxaari moo ko génnee ma ngoog tuddee guñ tuddee fatiha sola julli mi ngi ñëw ci xadisi abi hurayra kooku muslim muslim moo ko génnee bu ko defee kon ñu teg fii sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.